fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saamini wa samaaniin ba'dal mi'a. wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala. qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billayli wa malaa'ikatun binnahaar wa yajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaati alcasr summa yacruju alladiina baatuu fiikum fayas'aluhum wa huwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadii fayaquuluun taraknaahum wa hum yusalluuna wa ataynaahum wa hum yusalluun muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullahu taala ginnaaw bi ñu ubbee buntu bi chapitre bi ci jotaay bi ñu génn muy chapitre cent quatre-vingt-huit téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett euh, mu tuddoon ko baabu fadli salaati subhi wal asr ginnaaw baabu fadli salawaat ginnaaw bunt bi ko jiitoon di wax ci gëneelu julli juróom mu génn ci sepp ci ñaar yi nga xam ne ñoo ci gën a feddale ko muy julli suba ak julli tàkkusaan ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis 1049 mu ne woon waan Jundub ibn Sufyaan radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla subha fa huwa fi zimmati llah bani mu jeexe walillahi hamdu wal minna tey ñu war a continuer xadis bi ci dagu muy xadis mille cinquante mu ne wa an abi hurayra mu ne mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yataaqabuuna fiikum waaw mu ne yataaqabuuna mooy dañuy awante se relayer mooy le fait da se nga xam ne bu ñii di ñëw ñii di dem fiikum ci yéen jaam yi yéen way ngëm yàlla yi yéen jullit ñi malaayika ay malaaka yoo xam ne yu borom bi tabaaraka wa taala bil ci guddi gi ñoo xam ne guddi gi ñu ñëw wa malaa'ika mooy bu guddi gi jeex bu jeexee wa malaa'ikatum binnahaar am malaaka yoo xam ne ñiy awante ñeneen ñoo xam ne dañuy jël seen service binnahaar yi ci bëccëg gi wa yajtami'una bu ñuy dajaloo nag mu leeral ñu bil layli wan nahaari bee wa yajtami'una fi salaatil fajr julli fajar la ñuy dajaloo mooy bu julli fajar gi di jot ci la ñuy dajaloo nga xam ne guddi gee gi jeex fajar gi dugg loolu du naxaar de naxaar waxoon nañ la beewu naxaar fi jóge moom naxar <laughs> loo xam dafa yaatu ndax naxaar leer gi day yaatu waaw kon lii ci gi ci guddi lañ lay wax mooy kon bi ñu dajaloo ci julli fajar wa salaatil asr ak julli tàkkusaan nga xam ne day leer loolu mooy naxaar la ñuy dajaloo ci ñaari julli yooyee ca la ñuy ndax bala ngaa yëkkati service bi il faut comme que service continu la war a doon il faut keneen ki fekk fi kenn ki fi newoon laata ki fi newoon di dem voilà mu ngi noonu mu ne summa ginnaaw gi yaaruju mu yéeg alladina ya baatu fiikum ñi fanaan woon ak yéen am nañu fanaan ba fajar ah ñu war a dem léegi nag ñu yéeg na baatu fiikum ñi nga xam ne ñoo paase woon guddi gi ak yéen fa yasaluhum buñ demee nag seen boroom laaj leen wa huwa taboom a'lamu bihim moo leen gën a xam lim leen di laaj waaw kayfa taraktum ibadi ne leen nan ka ngeen bàyyee sama jaam ya waay way ngëm yàlla ye fa yaquluuna malaaka yooyu alayhim salaatu wasalaam tontu ne taraknaahum dañ leen a bàyyi wa hum yusalluun ñu ngi leen bàyyi ñuy julli de borom bi waaw ñun daal bañ fay jóge nii dañ leen bàyyi ñuy julli wa ataynaahum te bañ leen doon dikkal ca tàkkusaan ja wa hum Abdullah ñu doon julli waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu waaye naka noonu al Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi moo est-ce ñoom doon ko solo ñu ne la imaamu Maalik ibn Anas solo na ko ci kitaabu salaah jaami'u salaah naka noonu alimamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi solo nago nago nono alimamu ahmadu ibnu shu'aib annasawiyu rahmatullahi ala aljami alimamu albukhari rahimahullahu taala andina ko ci bërëb yu wuute <coughs> moom alimam albukhari ci ñeenti bërëb andina ko fi mu ko njëkkandi kitaabu mawaqiti sola babu fadli salati al asr andina ko tamit ci kitaabu bad'il xalq baabu dikril malaa'ika kitaabu tawhiid baabu qawlillaahi ta'aalaa ta'rujul malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi ah, ak kitaabu tawhiid baabu kalaamir rabbi ma'a jibriil wa nidaa'il malaa'ika buntu yooyu indi na ko kon buñ jëlee bu njëkk bi <coughs> muy kitaabu mawaaqiitis salaah baabu fadli salaatil asr mu ne haddathanaa Abdullahi ibn Yuusuf al imaamul Buxaari abu abdillah mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ di Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi abu Muhammad al-Qulaa'i ad-Dimashqi al-Misri al nga xam ne aslam Dimashq la waaye Misr la ko rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Maalik mu ne imaamu Maalik moo leen jàngal di Maalik ibn moo leen nettali di imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan al-Asbahi alximyari almadani rahmatullah alayhi an abi zinadi càllale bii nga xam ne ñeen dañ ne nee nañ mooy càllale as-silsilatu ad-dahabiyya bi gën a dëgër ci kaw suuf Maalik an abi zinad an al-A'raj an abi hurayra radiyallahu ta'ala kon imaamu Maalik an abi zinad muy abdallah ibn Dakwan al-Qurashi abu abdirrahman <coughs> rahmatullahi alayhi an al-A'raj mu jël ko ci al-A'raj de Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj tana Abu Dawud ni Abu Hazim ni na Abu Muhammad al-Madani an Abi Hurayrata mujële sayna Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhum anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajri wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fa yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun kan daal imamu muslimu abul husayn moom ci ñaari benn bërëb keselo koni al imamu muslimu abul husayn moom kon di kitabul masajidi wa mawadi'i salat babu fadli salati as-subhi wal asri wal muhafadati alayhima mu ne haddathana yahya ibn yahya voilà mu ne nettal nañu ci sëriñ bi Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum al-Minqari nekkoon Abu Zakariya Rayhaanatu Nisaabuur rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala Maalik mu ne jàng naa imaamu Maalik wax nañ la waxati la yàgg laa wax moom mii daa bokk ci ñi xam ne yi toog moom mii ci taalibe yi ñiy jàng xadiis yi moom mii ci la moo tax mu ne qara'tu jàng naa ala malikin ard la doon def gaaral muy malik mi ngi sànq al asbahi imamu daaril hijrati an abi zinad gi na nga san an il a'raj rahmatullah alayhima an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala yataqabuna fikum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati al fajr wa salati al asr thumma ya'ruju alladhina baatu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fa yaquluuna taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun kon mu ngi noonu <coughs> ah, kon hadis bi nii la ko al imaamaani ah, muslim ah, al buxaari ak muslim rahmatullahi alayhima daal di solo waaw kon loolu lu ama am solo la ah. léegi ah, mu des ana <clears throat> lan mooy ginnaaw njàng mi eh, njàngat mi li nga xamante ne moo ci tegu mooy eh, <clears throat> eh, ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi di wax ci ngëneelu julli suba ak tàkkusaan dañ naan la lëkkaale bi leer na mooy te waxoon nañ ko ci jataay bii ñu génn bokk na ci ngëneel yi nekk ci julli yaa ñaari julli yooyu mooy ñaari ma ñaari délégation malaaka yooyu léegi nag malaaka yooyu est-ce que xafasa yi lañ wala déet am borom xam-xam ñu ne ñooñu ñooy xafasa yi am ñu ne noonoo amaana yeneeni malaaka la ñu bokkul ak ñoom waaw xafasa yi mooy ñi nga xam dañuy wattu dañuy wattu jaam ndax borom bi tabaaraka wa taala daa bokk ci yërmandeem <clears throat> bi nga xamante ne moom la defal xeet wi moom la defal jaam yi comme liñ la waxoon bii weesu buñ koy génn mooy bés boo protection yàlla dañee ci yow ubli abali say dañ lay dañ lay dañ lay kawti kawti waaw non dañ lay dañ lay yàq léegi mu jeex waaw waaw te borom bi waxoon nañu nag ci euh, ngëneelam lañu ne woon wa huwa al qaahiru fawqa ibaadihi wa yursilu alaykum hafazatan hatta idha jaa ahadakumul mawtu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun waaw borom bi moo noot ay jaamam waaw moo leen noot de wa yursilu alaykum hafaza te mooy yónni ci yéen jaam yi hafaza ñoo xam ne ñoo leen di wat am ci borom xam-xam yi ñu ne malaaka yi ma ne ñii hafaza yi lañ waaw waaw loolu al imaam al ku mel ne al imaam al qaadi Iyaad mu ngi koy nettali jële ko ci waa jumhuurul ulamaa am ñeneen ñoo xam ne dañ ne amaana du ñoom waaw amaana euh, du ñoom ndax xafada yi comme li al imaam Ibn Baziza rahmatullah alayhi di wax ne xafada yi toxaluñu ne ñoom dañuy dañuy taqale ko jaam bi waaw te toxaluñu ne. daa am xafasa yoo xam ne guddi yu guddi yëg yu bëccëg yi bokkuñ waaw <laughs> kon ay yu mel noonu waaye ñii ëpp dañ ne xafasa yi lañu waaw mooy ñi nga xam ne ñooy wattu jaam bi eh, ñooñu nag wute nañu kiraaman kaatibiini parce que kiraaman kaatibiini ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom duñ denc moom waaw ñoom ya'lamuuna maa taf'aluun waaw waaw <laughs> ñoom nga xam ne dañuy bind rek li nga xam ne moom ngay def waaw nga xam ne jaam bi lépp loo xamante ne nii maa yalfizu min qawlin ila ladayhi raqibun atid waaw du wax lenn di yàbbi lenn ci làmmiñam lu dul am na ay malaaka yu koy bind ñooñu ak xafasa yi yeneeni façon malaaka yi ñoo xam ne bokkuñu ñii ñoo lay wattu waaw ndax borom bi e, ci takrim gi nga xam ne moom la defal doomu aadama yi e, bokk na ci mooy euh, euh, teraanga jooju mu ne wala qad karamna euh, bani aadam te dëgg-dëgg ñun de ñooy ñi nga xam ne borom bi tabaaraka wa ah, ñun ñoo teral doomu aadama yi bokk na ci teraanga jooju di gën rëy mooy non seulement borom bi da leen utal ñoo xam ne ñoo leen di aar waaw bokk na ci moo tax mu ne wa yursilu alaykum hafaza waaw waaw kon mooy yónni ci ñoom eh, ñoo xam ne ñoo leen di wattu di leen aar eh, ci yi nga xamante ne ñoo tee seenu nekk fii dootul mën a tee nekk voilà <coughs> eh, kon mu ngi noonu léegi nag façon kon loolu di wane kon gëneelu julli yi ndax bu dee ñaari julli yi kese la ñaari délégation yooyu di daje ñii ñëw ñi nga xam ne ñooy fanaan nit yi ak ñi nga xam ne ñooy yeddoog moom waxtu woow la ñuy daje mooy fajar ak tàkkusaan fekk ñii di dem ñii buñ demee mooy ñenn ñi buñ demee tàkkusaan nii lay demee bu ñenn ñi demee tàkkusaan fekk bu ñuy dem ñii di ñëw léegi ña ñëwoon ñoom dañ fiy nekk ba fajar fekk ña demoon ñëwaat loolu mooy daje bi mooy ñuy jël noonu la service bi di demee te lool du dakk nekkul jamono yonent bi alayhi salaam la woon ah, après jeex na non non non moo la war a wal ñuur silu loo xam ne day day présent continuer day du ne non jamono yeneen saa salaam ndax ñoom ñoo selloon ñun ñoo gin a ñun a aajo woo xafala way ñun ñoo gën a aajo woo xafala <laughs> <laughs> <laughs> non mooy ñoo ku baax ku baaxul ak ñépp ci yam jullit nga borom bi tabaaraka wa taala mooy bu ñu nee ku baaxul jullit manula nekk ku baaxul waaye mooy di jëf jëf yu baaxul même kooku daa am yoo xam ne borom bi da koy aar eh, julliteem googee kon noonu la mooy dañuy awante kon ndax euh, julli bi liñ mënoon wax sànk mooy ñoom ci la ñuy dajaloo ci lañuy ñuy fekkante sinon yeneen julli yépp ay tisbaar euh, ay timis ay fajar non ba fajar mooy julli ci des muy tisbaar hmm, timis gee yooyu noonu benn mbooloo kese nga fay fekk ñoo ñoom ñooy fekke julli jooju bu jaam bi def jaamu yàlla yooyu benn mbooloo kese ñoo koy teewu ci malaakay fa ne woon ñooñu noonu muy soit ñi demoon ci guddi gi ña nga xam ne ñooy fanaan kaaru guddi gi ñoo fay ne wala ñi nga xamante ne mooy kaaru bëccëg gi ñoo fii ne alors que bu dee ñaari julli yi mooy boroom bi day def ñoom ñépp ñu daje taba malaaka yi leer lañu boroom bi nga xamante ne mooy seen boroom moo leen yónni ñu nekk ci mission yi di seedeel doomu aadama yi li nga xam ne moo yiw gi nga xam ne moom lañ nekke muy jaamu yàlla li eh, nga xam ne mooy bi loolu euh, euh, euh, loolu lu ama am solo ah loolu ama am solo waxoon nañ la inna qur'aan al-fajri kaana parce que malaaka yi dañu koy teewe moo tax bu ñëwee ci borom bi tabaaraka wa mu laaj leen ne leen waa nan ngeen bàyyi sama jaam yi kayfa taraktum ibaadi ñen taraknaahum wa hum dañ leen a bàyyi ñu ngay julli te ba ñu leen di dikkal dañ doon julli kon inna qur'aan al kaana mashhuda alquran da ngay jàng ci biir julli jël julli yoo jee yëgal ne borom bi daa ut loo xamante ne nii hmm, eh, ñoo xam ne ñoo koy seede waaw allahu akbar allah léegi nag hadith bi boroom xam-xam ne am na ay wute yi kii lu tax mu laaj ñii te ñeneen ñi laaju leen mooy laaj ñii nga xam ne alladina yaruju mooy ñi nga xam ne euh, summa yaruju alladina baatu fiikum léegi mu laaj leen léegi est ce que day loolu day tekki ne ña nga xam ne ñoo xëy nag bu dee ñi ñi ñi yéeg guddi gi lay laaj jë ci bëccëg dañ leen di laaj wala du leen laaj ay wax yu wute yoo xam ne imaamul xaafis na xajar mu ngi leen di leeral mais loolu dugg ci loolu loolu lépp comme moom ni mu ko waxe ginnaaw bi indee yooyu yëpp mu ne nag mbir mi yëpp lenn la waaw <laughs> nga xam ne mooy leeral affaire bi daal day leeral bu baax ci yoonu mu ne rawaahu li nga xam ne mooy rawaahu ibn Xuzayma fii saxiixi mooy wute yooyu am noonu boroom xam-xam di wax ñii ñii di wax ñii ñii di wax naan est ce que dañuy fekke julli ji est ce que duñ fekke julli ji ndax dañuy dem laata ñuy julli wala bu julli loolu lée mu ne la mbir mi li ko leeral lenn la maa rawaahu ibn Xuzayma fii saxiixihi wa Abul Abbaas as-Siraaj jamii'an rahmatullah alayhima an Yuusuf ibn Muusaa an Jariir an al-A'mash an Abii Saalih an Abii Hurayrata radiyallahu anil jamii' annahu qaala waaw mu ne qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na tajtami'u malaa'ikatu layli wa malaa'ikatu nahaar fi salaati al-fajr wa salaati al-'asr parce que ñenn ñi dañ ne bon am na yoo xamante ne nii euh, jullit euh, fajar kese lañ tudd waaw tudd na asr ak yu mel noonu mais yooyu lépp riwaaya yooyu yëpp yi ak riwaaya bi ñu nekk nii ci Sahih yi tam nekk fii leer na waaye mu ne lii daal moo leeral lépp ah Seydina Abu Hurayra mu ne yoneen saa sallam nee na tajtami'u malaa'ikatu layli wa malaa'ikatu nahaar fi salaati al-fajr wa salaati al-'asr fa yajtami'uuna fi salaati al-fajr kon jeex na <laughs> waaw fa tas'udu malaa'ikatu layli wa tabiitu malaa'ikatu nahaar wa yajtami'uuna fi salaati al-'asr fa tas'udu malaa'ikatu fa tas'udu malaa'ikatu nahaar wa tabiitu malaa'ikatu layli fa yas'aluhum rabbuhum kayfa taraktum 'ibaadii voilà kon est ce que day laaj ñii ci hadis bi gis nañ ñii la laaj laajul ñeneen ñi ay nangam yooyu yëpp hadis bi da koo leeral bu riwaay Seydina al imaam Ibn Khuzayma ak ki nga xam ne Abul Abbas as-Siraj rahmatullah alayhima Seydina Abu Hurayra foofu mu ne ne saa saam nee na malaakay guddi yi ak malaakay bëccëg yi dañuy daje ci julli fajar ak julli tàkkusaan bu ñu njëkk a daje muy jullit fajar mu ñu dajee jullit fajar fa tasudu malaa moo ñu seede gis ni ñi di julli fa tasudu mu yéeg malaa'ikatul layli malaakay guddi yi ñi nga xam ne ñoo fanaanoon moom lay wax ci hadis bi ñu nekk nii summa yaruju alladina baatu fiikum fa yasaluhum wa huwa a'lamu bihim xam nga ñoom kese la tudd mais fii nag hadis bi lay tudd même sax ñi nga xam ne ñoo xëy ñooñu buñ ñëwee borom bi da leen di laaj voilà wa yajtami'una fi salati al-asr ginnaaw gi ba nga xam ne ci guddi gi ñële dem yéeg wa tabiitu mu daal di fanaan malaa'ikatu nahaari ñi nga xam ne ñoo fi war a nekk nag ci bëccëg gi ñu nekk wa yajtami'una fi salati al-asr léegi nag ñu dajawaat julli tàkkusaan fa tasxulu malaykatu nahaar ña nga xam ne ñoo fi newoon ci bëccëg gi malaaka yooyu daal di yéeg dem bu ko defee wa tabiitu mu fanaan malaykatu layli ñu war a fanaan ba fajaraat nefi fa yasaluhum rabbuhum borom bi laaj leen kayfa taraktum ibaadi waaw nan ngeen ah, eh, eh, fekk sama jaam kon mu ngi nii lii leer na nañ waaw moo la al imam bi mu ko indee a wax a hadihi riwaaya moom tuzilul ishkaal wa tughni an kathirin min al ihtimaalaat al mutaqaddima moo looloo tax ñu nekkuñu di ko tuddaat yooyu moom ñu bàyyi ko noonu <laughs> mu ne hadis bi moom <laughs> <laughs> moom day dañal bindi mu set wecc lënt lënt yi amoon ak tamit di tax soxlawuñu lu bari ci yi nga xam ne supposition yi boroom xam-xam yi loolu wax yi nga xam ne moo jiitu woon moom mu tudd ko loolu ñun ñoom dañ ne jaru ko comme que hadis bi leeral na lépp comme moom ni mu ko reconnaître xam ko loolu jeex na kon nañ yem ci fahu fahiyal mu'tamada lii la ñuy mooy li nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo allahu akbar léegi kon gëneel googu gëneelu nga am mooy ñi lay seede wa yawma yaqumul ashhad yawmal qiyam waaw bés bi nga xam ne ci la seede yi di taxaw seede yi non seulement dañuy seede bés bu nekk ñu seedeel jullit ñi jëf ju baax waaw dina am doole ci jaamu yàlla li lañ leen di seedeel mooy julli waaw loolu nag comme l'imam al-Hafiz ak yeneen boroom xam-xam rahmatullah alayhi nekkul am na ñoo xam dañ naan loolu booy bu dee ci mbooloo la mais loolu dara ko fi wanewul mu ne loolu moom dara wanewu ko fi mbir mi li mu gën a doon mooy waa ji ko mu même ku ko julli ku julli yow kese ci nga waaw ku julli yow kese ci seede gii ci nga ndax malaaka yooyu képp ku nekk lañuy lañuy lañuy nekk di di di di di di di di di wattu nekkul ne ñi ñuy wattu mooy ñuy dem ci jàkka ja wala ñuy julli mbooloo léegi kii julli moom kese déedéet ñépp la ñuy wattu bu ñu demee suñu morom laaj leen nan ngeen bàyyi ñu ne samay ah sa jàmba ne mu ngay julli comme que ñu bari lañ ñu ngay julli loolu la mais tekkiwul ne voilà léegi mooy ku julliwul ci mbooloo rek yow fii mu ne yow bokkoo déedéet loolu moom du loolu loolu moom dëgërul du tout du tout du déedéet mooy koo xam ne jamono jooju mu la fekk nga taxaw di waajal julli yow di nga ci bokk te nga xam ne seede gu màgg googu yow da lay laaj dalay la kon loolu lu am am solo la nga xam ne seede yi nga xam ne dañu koy seedeel nit ñu baax nga xamante ne malaaka yuy leer yooyu dañ ciy daje ci ñaari julli yi nga xamante ne ñoom lu ñuy gën a dajaloo mooy leeree gën a jolli waaw te nag nañ yeneen julli yi benn kuréel ci ñoom gese ñoom ñoo koy fekk bokk kon lëkkaale ba ngëneelu kon julli fajar gii nga xamante ne waaye julli tàkkusaan ndax ñaar yooyu la voilà waaw <laughs> moo tax borom bi da na a laaj ngir seedaloon leen yiw la bo doomu aadama yi waaw waaw am na ci yenn borom xam-xam yi ñu ne loolu it c'est pour les borom bi moo leen njatt ci loolu bind leen noonu ñuy doxale noonu tous les jours ngir wan leen ca ñoom malaaka yi baleen borom bi ne sujóodal leen maam aadama xam nga ñe <laughs> ñenn ñe ne waaw borom bi atajalu fiha man man man man yufsidu fiha <laughs> wa yasfiku dima ah wa yasfiku dima waaw borom bi da ngay def ci suuf koo xamante ne dafi yàq ba pare di di di fa tuur deret wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun waaw mooy ña waxoon lool <laughs> am ci waroo xaw-xaw yi yoo xam dañ na nag loolu nag borom bi. dalee na jàpp ci lii ba pare ñuy fekk li ñooy ndax fekk nañ leneen bon ñoom dañuy nekk ak nit ki <laughs> dañuy nekk ak nit ñi xam nañ li nga xam ne moom la ñu nekkee hmm? waaw li ñu nekkee xam na ko waaw kon bu borom bi defee euh, ñoom ñuy seede li nga xamante ne mooy lu rafet la gën a rafet te mooy jaa ci jaamu yàlla yi euh, te mooy li nga xamante ne mooy julli ah kon loolu mooy. borom bi comme si ña xam ne ñoom ñoo waxoon wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati fàttali ko lu borom bi ne malaaka yi inni ja'ilun fil ardi xalifa man damay def ci kaw suuf see léegi sama namm namm mooy dama fay def xalifa ku ma fa wutu xaalu ku ma fay newal ataj'alu fiha man yufsidu fiha mais borom bi da nga fay yóbbu koo xamante ne dafay yàq parce que am na ñu fi jaaroon doon yàq. ñoom nag ñu jàpp ne ah baa borom bi doo fi indi ñoo xam ne ñi fi jaaroon doon yàq noonu la ñuy def rek wayas fiku dima ba pare di fa tuur deret wa nax nu bu dee ñu jaamu la kese la ñun ñii malaaka yi nu sabbihu bi xam hamdika ñu ngi lay sàmbaal di jaar di la di la sant wa nuqaddisu laka di la di la sel di di di kii di di di di di di di eh, la bàkk ak kañ ah. xanaa loolu war naa ci ñun loolu moom ñu ngi la koy defal borom bi ah boo fi indee ñoo xam ne moom tuur deret ak yu bon yooyu lañu fiy def borom bi ne inni a'lamu ma la ta'lamun man xam naa loo xam ne xamu ngeen ko borom xam-xam <laughs> ñu ne loolu nag leen <laughs> borom bi di wan nii waaw di leen wan ne ñooñee ngeen jàppoon ne dañuy bu ñu mu leen fi indee du ñu fi nekk ah di tuur deret di yàq ak ak tuur deret waaw mu daal di leen wan loo xamante ne nii nga yéen sa sàbbaal yi ngeen di def ak taqdiis yi ah yooyu ngeen di def ah, sama jaam yi ñu fi indi ñu ngi nii. yéena ko seedeel seen bopp <laughs> waaw yéena ko seedeel ba ne ba ñu leen jóge ci ñoom ñu ngay julli ba may ñëw ci ñoom lañu doon julli waaw allahu akbar ñu ngi noonu quoi loolu lu amoon solo la <laughs> waaw allahu akbar al imaam ibn abi jamra rahimahullah mu ne ah, mu ne parce mooy li ma wax sànk ne mais malaaka yi kat fekk nañ leneen lu dul loolu parce que waa ji amaana ci guddi gi def na lu dul noonu def na lii def na lii def na lii waaye ba mu xëyee di julli malaaka yi bañ demee seen boroom laaj leen nan ngeen bàyyi moom mu ko seedeel julli te pourtant amaana ah, bu dee koo xam ne day sàcc sàcc na ci guddi gi randal na rajo jàmbur ba fekk si na koo jaay bu subaa waaye comme que mu ngi jóg di julli malaaka yi dem borom bi ne nan ngeen bàyyi sama jaar ñu ne dañ leen bàyyi ñuy julli xam nga gisoon na sàcc bi mais seede <laughs> sàcc. <laughs> ak yu mel noonu wala yeneen yoo xam ne bon dese naa mooy nice quoi léegi suuf ko ñoom li ñu seede mooy lu rafet li parce que ñu ne comme que ñoom bi ñuy jeexal seen service euh, al imam ibn abi jamra lu baax lañu defoon moo julli te yonent bi saa saam xamaloon nañu innamal a'malu bil xawaatim nit euh, jëf yëpp te jeexital ba ñoo ñoo mooy mooy kasti jëf yi waaw fii mu ne loo fi baax baax baax baax baax Hmm? deewe mooy yàlla moom euh, deewe kii bopp euh, euh, weddi yàlla de toute façon lépp loo mënoon a baax yàqu na waaw tibbi tubbi na maa tubbi waaye loo bon bon bon bon bon bon bon dem bay génn àddina deewe la ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sa affaire baax na saa salaam <laughs> kon looloo tax mu ne looloo tax nag malaaka yi biñ ñëwee ñoom ñu laaj leen ñu daal di seede li nga xam ne mooy liñ mujjee def te mooy julli ja waaw ñu ne taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun Allahu akbar waaw <laughs> kon loolu lu ama am solo la hmm? te julli mooy li gën a mag bi ci jëfu jaam bi Allahu akbar ah bon te malaaka yooyu bokk na ci ngëneel yi nga xam ne moom la borom bi def mooy dañuy ñaanal ñii njéggal moo tax ñëw na ci. riwaaya bu al imaam uh, Ibn Xuzayma mu jaar ci yoonu al A'mash an Abi Saalih an Abi Hurayra te mu jóge mu ne boroom bi faghfir lahum yawma diin ah borom bi kon nag ñooñu nga xam ne biñ leen di fekk ci ñu ngi doon julli biñ leen di bàyyi di leen ñu ngi doon julli faghfir lahum yawma diin yal na leen jéggal bésu pay bi boo rekk na euh, euh, euh, loolu lu am am solo waaw te euh, day wane comme niñ gis sànq màggaayu ñaari julli yi nga xamante ne nii mooy julli tisbaar mais julli tàkkusaan ndax dajaloo gi nga xamante ne nii moom la ci yii di malaaka yi di dajaloo waaw ak ñaari waxtu yooyu seenu màgg loolu moo tax après nañ gis euh, surtout xadiis bu mujj bi <laughs> xadiis bu mujj bi boobu moom moo gën a boo xadiis bu garaaw a garaaw waaw ngir wane am solo gi nga xam ne loolu la julli yooyu am solo rawatina sax julli tàkkusaan bi waaw léegi euh, euh, euh, moo tax mu ne loolu dafa am solo <laughs> moo tax al imam an-Nawawi rahimahullah di ko mujjee après moom lay mujjee indi ci ginnaaw bunt bi bu koy tëj non boobu moom bi yoboo képp kenn ci ñun mu xam ko <laughs> waaw moom ba ko géejee moom <laughs> paabu boobu njëkkee dégg xadis boobu moom dane <laughs> dane waaja <laughs> dane ko doon wax <laughs> rahimahullah waaye yow wax nga juróom ñetti fan waay nga ne lan mu ne ah, man de waxuma ko yoneen saa ne waa man man sama frère mais ak ko saasuf te man lii mosuma koo wax ah en tout cas daal lii moo am waaw waaw sawaay yi mel ni coup de marteau lañ ko dóor ndax affaire mu ngi ko doon dóor a dégg te daa garaaw moo tax ku nekk war na ko wax léegi kon mu ne kon lii nii bokk al imaam Ibn Jamra yooyu mu doon wax dafa am solo euh, kon ñaari waxtu yooyu waxtu yu màgg la muy waxtu tàkkusaan ak waxtu fajar al imaam al haafiz Ibn mu ne wa qad warada anna ar-rizqa yuqsamu ba'da salaati subh mu ne rot na ne euh, euh, wërsëg dañ koy séddale ginnaaw boroom bi da koy séddale ginnaaw jullit suba wa anna al a'maala te jëf yi turfa'u aaxira nahaar dañ leen di yëkkati jeexitalu bëccëg gi fa man kaana hiina idin fii ta'a buurika fii rizqihi wa fii 'amalihi képp koo xam ne nag jamono jooju fekkoon na nga nekk ci jaamu yàlla dees na la barkeel ci say wërsëg mais dinañ la barkeel ci say jëf ja nga doon jëf waaw kon lii euh, le fait que day pousser tamit jaam yi ñu euh, nekk ñoo xam ne dañuy toppatoo comme niñ ko gisoon ci jotaay bi ñu génn. tey euh, amal solo di di di wattu di respecter li nga xamante ne mooy ñaari waxtu yi rawatina di ko yittewoo bu baax waaw waaye bokk na liñ ciy jànge comme l'imam al-hafiz wa fi tashrif hadhihi al ala ghayriha mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii mooy teddaangeeg euh, euh, boroom bi teral bu teral xeet bii di xeet yonent bay saa sa am ci yi waaw mu ne tam na ko noonu te lool jëlewuñ ko ci kenn ku dul ci yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne moom la yàlla gën a teral ci jaam yëpp ba ñu bokkee ci xeetam mu gën ñoo teral ci yeneen xeet yi dañ ciy gis tamit mu'jiza yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne dañuy xamal loo xamante ne nii loolu kumpa la tudd waaw parce que malaaka yi dañuy ñëw ko dem loolu moom du damay toog di xalaat bon bon je que bon malaaka yi war nañoo ñëw heure bii war nañoo dem ah non non non loolu ku def tey nga am problème <laughs> da wax lu la leer baa nga noppi loolu kenn du ko waxe ay asaaloo loolu bokk ci kumpa gi nga xamante ne ni moom la yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi teralee ko mu ñuy xamal yoo xamante ne nii xel mu neex du la ko may waaw di wane mu'jiza yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, ci loolee euh, te loolu di dina yokk ngëm yàllaay nit xam ne waxtu yi ni ñu koy yonent bi alayhi salaatu waxe noonu la amee ah. waaw léegi nag boo fi nekkee di nelaw ba naaj wi yee la yow lan la malaaka bay wax ah <laughs> yow guddi gi yépp da nga koo passé ci mooy yàlla ba pare euh, julli fajar bi nga raatale nga maasali lépp di nelaw rek ba jant bi yee la léegi yow dama lay laaj malaaka bi bu demee boroom malaaka yooyu boroom bi ne leen nan ngeen bàyyee sama jaam lan lay wax <laughs> ñu ngay xaram mooy la nga leen digaloon ñu def ko defuñ ci dara te loolu nag seede bu ñaaw la ah mais nag ku ku ko ñaawal mooy yow bi ñuy seet li nga def rek lañ wax kenn créé la kon loolu euh, lu jara bàyyi xel la euh, loolu tamit le fait que euh, yonent may saasam xamal ñu yi mooy liñ fi doon wax keroog rek julli jullit ak dundam taawam dafa war a nekk loo xam ne dafa war a méthodique jamono ju nekk mu am lu muy def jamono ju nekk mu xam ne lii la war a def ak lii la warul a def parce que bu la leeree ne ñaari julli yi ni mu ko waxee ak yooyu heure yu précis la yoo xam ne dañ cee war a nekk koo xam ne il faut pas ngay ngay caaxaana ah. waaw waaw nga nekk di ci yeneen ba mu weesu nga naan bon ci yoo xam ne ci sax bon bu dee na nga koo fàtte loolu garaawul parce que ku fàtte euh, nee na. Uh, inna allaha tajaawaza an ummati lii an ummati al wan-nisyaan wa mastukrihu alayhi voilà na borom bi tabaaraka wa taala daal dina may pardonnel sama xeet ñetti mbir yi al-xata'a li nga xam ne njuumte la wan-nisyaan ak fàtte wa mastukrihu alayhi ak li nga xam ne dañ leen cee forcer waaw manuñ dara ñu forcer leen ci loolu borom bi du leen ci tenir rigueur kon bu dee nit ki dafa fàtte. Euh, ba julli weesu oh, yooyu kooku kooku grawul parce que du loo xam ne ci tayeef la waaw li bon nag mooy li nga xam ne waa ji moo ko tey waaw kay waaw loolu moom loolu moo garaaw kon nag dañoo war a nekk ñoom ne dañoo war a euh, maîtriser suñu temps waaw war a yeewu mbir yi tamit digal yi yàlla yi ñu ciy taxaw waaw te tamit di la ciy dimbali mooy nga wéer wékk sa lépp sa boroom sa xol aju ci sa boroom waaye tamit sa kem kàttan ngay doxi ndigal yi sa kem kàttan ngay fexe di sori tere yi ba mu jàppandal la ba waxtu yi parce que waxtu yi waxoon nañ la waxtu yi raf la la waxtu yëgadi la bu dee fajar nelaw yi day gën a neex waaw daanaka jamono ji julli jote fala mbaaj yi gën a nugge boo moywul doo jóg ah boo moytuwul doo jóg loolu benn mbir la léegi mu am beneen affaire muy côté tàkkusaan mu benn côté tàkkusaan mu nekk loo xamante ne nii côté jamonoy gars yi dañuy nekk ci seen yitte dañuy nekk ci seen yitte di continuer ba man la romb ñu bàyyi muy jamonoy xaf la waaw kon loolu ñaar yooyu li la ciy dimbali nag mooy ngay bàyyi sa xel sa boroom saa su ne di jéem a nekk ci ndigalam yi tey sori tereem yi ba mu jàppandalal ñu lii nga xamante ne ñu mën a profiter ci waxtu yii waaw mën a fekke teewlu profiter nafaxaat yi ñu doon wax keroog ay waxtu la yoo xam ne borom bi moo ko ubbil jaam yi ngir ñu profiter jamonoy euh, majoration yi la jamono yi bu doon ci gaa yi ñenn ñi soldu la waaw mooy profitoo leen ci la mbir yi di gën a baax ci ngeen day gën a yomb nga xam ne maraaka yi eh, eh, suñu borom yi dañ ciy daje boroom bi di leen laaj te laajul ci mbiru kan ci mbiru ñun kooku boroom bi jox nañu yitte gu rëy waaw Allahu akbar waaw te tamit dañ ciy jànge ne malaaka yi sopp gu ñu sopp comme li am imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax eh, ba di ñu seedeel seede yu rafet yi waaw waaye dañ ci jànge wax di borom bi tabaaraka wa di wax ak ay malaakaam di jokkalanteeg ñoom ak eh, yooyu lépp ay njàngat la yoo xamante ne am na ci suñu xadiis bi dañ ci xam ne malaaka yi dañuy yéeg am na ñuy yéeg yaaruju am na ñuy wàcc waaw waaw dañuy ñii di yéeg ñii di wàcc ah ñépp borom bi ñii mu tàggat leen uniquement ngir loo xam ne mbiru jullit yi la kon borom bi daal dinay màggal mbiru jullit kon ëpp nay doyalal wallahu taala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah